amma kitaabu sheykhina najiibi ani lladhi yud'a bi nafhi tiibi faqad hawa ma'a ikhtisaarin kullama farraqahu al-musannifuuna al-qudamaa tuubaa liman yaqra'uhu mu'abbidaa li'annahu yakuffuhu al-hawla ghadaa kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu muy wax kon ci téere yi nga xamante ne boroom xam-xamu suufi yi radiyallahu anhum dañ koo taalif ci salaatu ala nabi ti ji julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi mu ñu mosalee tuuti rek ci gëneel yi nga xam ne moo ci nekk nga xam ne daal nay rëcc dajale aji képp kuy dajale léegi nag mu lay limal ci téere yoo yële ne woon qad sannafa al axyaaru ñooy way tànneefu xeetu yonent mi alayhi salaatu salaam min al mashaayix as-suufi al kibaar radiyallahu anhum daal dinañu ciy ta euh, taalif ay téere yoo xam ne yu gànjaruta am njariñ te ku nekk ci ñoom ñoom ñépp li ñu def jub na julli yoo yële yu juba juba ngoo mu ne nag mu la ciy limal mu ne am maan daal kitaabu sheykhina an ah, suñu téereeb sëriñ ba an naji bi ka nga xam ne ku yeewu ko ta ah te nekk ki nga xamante ne ku am xel nekk ku ñaw waaw nekk kilifa mooy kan ani nee na maa ngi cee jublu téere boo bële ah alladi bi nga xam ne yudaa ñu koy woowe bi nafxi tiibi muy kitaabu nafxi tiib fi salaati ala nabiyi alxabib noonu la tudd téere boobu noonu la tudd kan moo ko bind moom dane sheykhina nga ne waaw kan mooy sheykhuna boobu kooku mooy ash-shaykh al-Mukhtar al-Kunti anhu waxoon nañ la ko kooku moom yelliñ ko fi tudd bari na muy ah ash-shaykh Ahmad Ahmad ibnu Muhammad <coughs> Ahmad ibnu Muhammad ah mu ngi noonu al ibnu Ahmad voilà ash-shaykh Muhammad non mu dum am al mukhtar ibn ahmad voilà ibn abi bakr <laughs> voilà parce que al mukhtar kese la doom ji mooy muhammad ibn al mukhtar al sheikhu ibn ahmad ala ibn abi bakr al kunti radiyallahu anhu mu génn àddina l'an 1226 comme niñ ko fi tudde woon fan yi yàgg nañ ko fee tudd moom moo bind téere boobu waaw nafhu tayyib fi salaati ala an-nabiy al habib noonu la ko tuddee doom ji nag bi mu ñëwee muy euh, Cheikh Muhammad ibnul Muxtaar voilà <laughs> moom laa moo taxoon sàng muy juum rek naa daal moom Muhammad voilà moom bi mu ñëwee doom ji muy Cheikhul Xalifa waaw mooy xalifaam ba nga xam ne moom la sëriñ bi doon tudd noonu la waaw ah wa cheikhuna alxalifatil muayyadi bilhaq min rabbil wara muhammadi voilà muy Cheikh Muhammad ibnul Muxtaar ah ibn Ahmad Eh, al-Kuntiyu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom da cee def shara dafa ñëw daldi shara eh, mooy commentaire daldi leeral téere boobu nga xam ne baayam moo ko bind di naf nafhu tiib tudde ko ar-Rawd al bi sharh nafhu tiib fi salaati ala an-nabiy al-Habiib te téere boobu nafhu tiib dafa làmboo ci ay mbooloo ay yu bari ay dajale ci ay salaatu yoo xam ne julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ci ay tëggin yoo xam ne yu bari la te wuute voilà moom lay wax foofule eh, ne kon mu ngi noonu le kon mooy naf xutti nag mu daal di ciy teg moom sëriñ bi radiyallahu anhu kon wax na la téere bu njëkk a ngoog boo xam ne mooy bokk na ci nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa radiya anhum daal di taalif def ko ci li nga xamante ne nii mooy ci. buntu bii nga xam ne dafa am solo lool muy salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag muy continuer mu ne lakinna ma dala ah, non euh, pare wu ñoon <laughs> bi nafi tiibi faqad xawaa léegi mu lay wax téere boobu mu ne téere boobu nag nga xam ne moom la shaykhuna al mukhtar al kunti radiyallahu anhu daal di def tudde ko nafu tiib fi salaati ala nabi al habib faqat dëgg-dëgg xawaa làmboona maaxti saarin malgré ak ànd li mu li mu li mu li mu ndaw moon nga xam ne da koo tënk ànd ak tënk gi mu ko tënk kullamaa lépp loo xam ne farraqahu daal di woon na koy tasaare ki seen téere ya almusannifuuna way taalif yi alqudamaa yi nga xam ne ñoo jiitoon dafa ñëw daal di tënk julli ci yonent yi alayhi salaam yi nga xam ne ñu ko jiitoo moom lañ def moom la tënk ci téere boobale mu ne tuubaa mu ne kon texe tuubaa shajaratu tuubaa garab boo gële ca biir aljana ñeel na texe ñeel na liman ñeel ki nga xam ne yaqra'uhu mooy jàng téere bii di nafxu tiib mu ab bi da dappatoo ko daal di koy dëkke daal di koy saxoo li annahu ndax gis nga jàngam goog dina ko na ko lan la koy jariñeel yakuffuhu dina ko fegal alhawla tiitaangeeg rëngi-rëngeeg yowmal qiyaam xadan ëllëg mu ne lakinnama dala ilul xayraati laysa yumallu minhu fil awqaati mu ne nag lakinnama waaye <laughs> dalaa ilul xayraati téere bi nga xam ne moom lañ naan dalaa ilul xayraat mooy ban téere mooy dalaa ilul xayraat wa shawaariqul anwaar fi dhikri as-salaati ala an-nabi al-mukhtaar sallallahu alayhi wa sallam bu ash-shaykh Muhammad ibn Sulaymaan al-Jazuli radiyallahu ta'ala anhu benn euh, euh, sëriñ la woon boo xamante ne nii mu ngi dëkkoon Maroc ah fala ne woon voilà al-Jazuli radiyallahu ta'ala anhu ah nga xamante ne nii Euh, moom mu ngi génn àddina l'an 870 ci la génn àddina ci ginnaaw gàddaay yonent ma lay sar sa mu daldi dëppoog ci wàllu atum grégoire 1465 voilà noonu la tudd mooy Dalaa'ilul Xayraat daldi nay siiw téere bu siiw la ci wàllu salaatu ala nabi mu ne kantaa téere boobu moom lay yu mallu moom dee su ci yokkat de minhu ci moom jàng ko di ci di ko jàng ba ba ba yokkat loolu du am fil awqaati ci waxtu yi noo koy gën a jànge mooy gën a neex waaw ngay gën a yëpp julli gi nga xam ne mooy julli gi ngay julli ci yonent bi alayhi salaam tam def ko ci téere boo bële li nga xam ne noonee lay lay jural sa xol beeg sa yaram bi mu ne amal kunuusu fa huwa xayru ma qara yarumu an yanaala dhafara mu ñuy wax beneen téere ba léegi boo xam ne boroom xam-xam yi radiyallahu anhu def nañ ko ci wàllu salaatu ala nabi mu ne am al kunuuzu ndaal li nga xam ne mooy al kunuuz kunuuz bii nag nga ne ma eh, lii kunuuz mooy wan téere la ah euh, téere bii nag bon sëriñ bi di wax nii al kunuuz euh, amaana amaana mooy du loo xam ne lu ñu mën a dogu la de ne lii la ci jublu waaye amaana ne moom radiyallahu taala anhu da ciy jublu euh, téere bi nga xamante ne nii euh, moom lañ def ci wàllu salaatu ala nabi waaw nga xamante ne nii muy al-Kunûz la tudd Ah, kunuuzul asraar fi salaati ala nabi al muxtaar wa alihi wa ashaabihi al abraar nga xam ne Cheikh Abdullah ibn Muhammad al Xayyaat al Haarushi al Faas yi dëkkoon Faas fële ca Maroc moo ko def génn àddina la ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi amaana muy boobu la ci jublu waaw euh, ci jublu ndax ci wàllu salaatu nabi lay wax. voilà comme niñ la ko waxee noonu muy euh, euh, cheikh euh, bi nga xamante ne ma abdullah ibn muhammad al xayaat al faasi al harushi al faasi voilà kunuzul asrar dencu kunuz trésoru mbóot yi yi nga xam ne ñoo nekk ci julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne moom la borom bi tànn ak ci ay ñoñam ak i saxaabaam radiyallahu al abraar yu baax yi amaana kon boobu la lay mu ne wannu budatul qutubi wali abdis salaam afdalu mal fata bihi ramal mu ne kàntaa wa mooy dogit boo bële nga xamante ne mooy bu al qutb moom la al qutbul wali bu mag ba al yi nekk ki nga xamante ne parandoo borom bi abdus salaam di al mawlana salaam ibn mashish radiyallahu taala anhu sëriñ la woon kii sëriñu asha abul hasan ash la woon sëriñam la woon moom itam Maroc la dëkkoon voilà moom mii di cheikh abdusalaam ah al qutb dañ koo faat quoi waaw <laughs> gaayee ko faatoon wal iyaadu billah ah muy abdusalaam ibn mashish radiyallahu taala anhu wa ardaah léegi moom nag mu ngi gane woon àddina la 559 hein ci gàddaay yonent bi génn àddina l'an 626 moom ci la eh, génn àddina loolu mooy li nga xam ne mooy li gën siiw même bu dee am na yeneeni façon eh, wax yu gaay di wax waaye lii mooy li nga xam ne moo mooy l'an 626 am na nag ñu naan l'an 622 loolu ay wuute la ci kañ la génn àddina moo doon sëriñu kon abu eh, imaam Abul Hasan ah Ash-Shadili mi nga xam ne moo doon sëriñu moom al imaam Abu al moo doon sëriñu kan al imaam abul abbaas al mursi al imaam abul abbaas al mursi moo doon sëriñu ibn ataa'illah as-Sakandari mi fi sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di tudd kii nii sëriñu booy seen sëriñam bu mag bi moom mii sëriñ xutbu la woon bu mag mu neen moom nag kantaa loolu moom la ñuy woowe as-salaatul mashisiya walla as-salaatul mashisiya ci julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu siiw la boo xamante ne nii euh, bu siiw la ci julli boobu la ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne boobu afdalu mooy li gën maa la nga xam ne alfataa euh, camsi bihi ca julli joo jële ca téere boobu raamal maram moom lay sàkkoo li nga xamante ne nii moom lay moom lay amee li nga xam ne moom lay sàkku uñu àggale bii nii wallahu